waaye bokk na li ñuy jàng ci surtout qissatu rajia mooy Seydina Zayd ibn Dathina bi ñu ko jàppee xoolal ba ñëw war koo pendre li ko Seydina li ko Abu Sufyan wax est-ce que bëggoon nga Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam nekk sa place ñu dóor doxam yow nga nekk sa waa kër mu ne nga ne lan bëgguma mu nekk fa mu nekk am benn ndig bu koy jàmm fekk man maa ngi sama biir kër nekk sama waa kër nekk ci jàmm loolu mooy lan muy traduire xubbu rasul xubbu asxaabi rasul lir rasuli sallallahu alayhi wa muy cofeel gi nga xam ne moom la yonent saxaaba yi amoon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba malgré ñu ngi koy waaj a moom moom moom de toute façon jeexal na waaye bu wone fa mbëggeel gu saxaaba yi am ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye ñun léegi bu ñuy wax mbëggeel ñu bari ci ñun xamul luy mbëggeel ndax ñun suñu jamono yuhibbu yud'awna ad-da'arata hubban ñoom ak mooy liñ ak farantu ay prostitution yi ñuy gis ci télé ay acteurs yuy jouer ay Roméo ak Juliette ñu jàpp ne ñi ñooy nag voilà voici ñii nag ñoom ñoo représenter l'amour ñooy xamul luy amour ay ñoo xam ne li ñuy jëf yépp ci bàkkaar la tëdd la labu ñu ne ñooñ ñooy modèle ci amour ndeysaan ndax xamuñu lañ mooy alxubb ñi xamoon xob bu dëgg mooy saxaabatu rasulillah cofeel guy tàkk saa su ne guñ amoon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba mu jaral leen kenn ci ñoom bëggul nga nekk sa kër noflaay nekk ci sa suufu ker say soxna wër la wala sa njaboot yonent bi alayhi salaatu salaam nekk ci bërëb ak ndig jàmb bu dee ne koog loolu la dul supporter waaye waaye kon dina supporter lu gën a raw lool di metti yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax saxaaba yi radiyallahu bu kenn foog ne man ngaa indi nit nit koo man di xalaat koo xam ne man na leen a dab ci sopp gu ñu sopp yonent bi alayhi salaatu wassalaam amul amul seenu cofeel ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yàlla bindul ginnaaw ñoom koo xam ne am na cofeel bu toll noonu ci aleyhi salaatu wassalaam allahu akbar waaw ñii ñoo fidaa woon seeni nafsu seeni bakkan ngir moom hum alladhina jaahadu wa nasaru allahu akbar moo tax moo tax fa yaa maadixa rasuul laa tansa saxbahu fa man yansahum xam nga ne waaye sa sa sa sa sa sa madxu googu des na yow miy tagg yonent bi aleyhi salaatu bul fàtte saxaabaan yi ndax boo leen fàttee sa tagg googu ngay ba di tagg yonent bi aleyhi salaatu am na lu ci màngi Allahu akbar ñooñu ñooy saxaabatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam muhammadun rasulullah walladina amanu ma'ahu walladina ma'ahu ashiddaa'u 'ala al-kuffaari ruhamaa'u mooy ñooñu ñoo toppoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak caali dugg ko ba mu ne ah kay lool kay bu ma ko mënoon a am waaye mu ne déedéet wax li mu wax ba Abu Sufyan rasul kufri bu Quraysh xaana aana idin seede seede bu rëy bi mu seede te waxoon naa la li arab yi wax alxaqu ma shahidat bihi al a'da dëgg moom sab noon ñëw ba ba seedeel la ne la nag waa ji sincèrement il est sincère waa ji moom moom moom lu mu wax dëgg loolu mooy dëgg-dëgg sam noon dem ba nangul la say qualité Abu Sufyan ne masumaa gis nit ku sopp ay ab nit lu mel ni li saxaaba yonent bi alayhi salaatu wa salaam ahabba asxaabu muhammadin muhammada sallallahu alayhi wa sallam masuma koo gis man abu sufyan sopp googu nag mooy sopp goo xam ne day ànd ak topp moo tax ñu nangoo joxe seen bakkan bi mu leen ne jóg leen ngeen dem ñu jóg loolu mooy sopp waaye sopp goo xam ne bind ci sa oto sopp na bi sa taxi yooyu loolu taxul ñuy wax te yow sa biir taxi bi rek yi tere yi yonent bale sa sam di tere rekk a fi fees waaye waaye xam nga ne kooku soppul kooku soppul sopp gu tax ñuy wax nan ngay soppi nit ba pare li muy li ko naqari lépp ngay def waaye nag ay wootewu la rek ku nekk wootewul wa kullun yadda'i waslan li layla waaye de wa layla layla reconnaître leen waxu leen loolu de <laughs> laylaa daal ku nekk ngi naan man rekk la laylaa bëgg ku nekk taxaw fu la neex naan man la laylaa fii mu ne laylaa bu doon bu bu bu dugg woon ci dëkk bi sama kër lay fanaan ku nekk di ko woote ku nekk di wootewu yonent bi alayhi salaatu wassalaam de fii mu ne bari na ñoo xam ne jàpp nañ ne moom bu doon bu ñëw comme ni mu fi nee seen këram lay dal te moo dàqa rey sunna ci kaw suuf xam nga ne kooku kooku day nax boppam façon sopp yooyu taxul ñuy wax wala yow fexe ba ñu lay woore sopp nabi ci loo xam ne yaa ko forcer nit ñi mais yow du lu dara lu nabi alayhi salaatu wassalaam sopp ngay def wala li ëpp li ngay def wu juuyoo naa ko njàngaleen xamoo ki moom dara bu ñu ko tuddee doo julli ci moom dara yow xam nga ne si sopp kook des na kon nii Seydina Zayd ibn na wane fii cofeel gu rëy gi nga xam ne moom la saxaaba yi am foo ko takk weesu la ngir yonent bi alayhi salaatu wassalaam